وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد wa man qutila duuna damihi fa huwa shahiid wa man qutila duuna diinihi fa huwa shahiid wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid rawaahu abu daawuda wa tirmidii rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiy rahimahullah bu ñëwaat ak ci ñun ñun ñun ba léegi ci euh, suñu chapitre bu bees bi di deux cent trente cinq di ñaareelu chapitre ci kitaabul jihaad di wax buntu bi nga xam ne ci garab ci toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al wa maskanahum amiin muy chapitre bi wax baabu bayaani jamaati min ash-shuhadaa fi thawaabil aaxira wa yughsaluuna wala wa yughassaluuna wa yusallaa alayhim bi xilaafil qatiili fi harbil kuffaar muy chapitre bi wax di leeral yeneen catégorie de martyrs yu nit ñi di nekk amee darajaay martyr fii sa àllaaxira nag yool sa yoolab martyr la ñuy am waaye fii ci àddina dañ leen di def comme ni ñuy def yeneen néew yëpp dañ leen di sang jullee leen contrairement ak ki nga xam ne mooy euh, ki faatu ci toolu xare ak yéeféri contre yéeféri kooku deesut ko jullee te deesut ko sang loolu moom la gin a dëgëral taw taxawoon nañ ci ci mas ci euh, jataay bu njëkk bi ci mbëm mbëstal mi di ci introduction bi walillahi alhamdu wal minna suñu jataay bii ñu génn nag kon ñu ngi commencé woon comme que xadiis yi daa ñëw di leeral ñoo xamante ne les catégories des martyrs ñi am ne ay darajaay martyrs lañ am commencé woon nañ xadiis yi doon ñëw par benn benn mu ciy leeral yoo xamante ne nii darajaay martyr la yeneen yeneen saa ne moom lañ am te faatuñ ci toolu xare mais tuddaale na ci faatu ci toolu xare voilà suñu suñu jotaay bii ñu génn boo fàttale ko xadiis biñ mujj woon gis moo doon xadiis mille trois cent cinquante mu noonu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid muttafaqun alayhi voilà muy hadis boobu moom lañ gisoon tey ñu war a continuer war a gis hadis mille trois cent cinquante six mu ne wa an wa an abil A'war mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abul A'war baayu al A'war ah Allah <laughs> waaw Allah ah. an abil awar an abil awar kan Saïd la tuddoon ibn Zayd di doomi Zayd ibn Amr Zayd di doomi Amr Amr di doomi Nufayl mbokk Seydina Umar la woon radiyallahu anhu mu ne ahadi bokk ci kenn al ashara fukk almashhuud yi nga xam ne dañ leen a seedeel lahum ñeel leen bil janna ci àjjana yeneen tubaab saa saa moo leen ko seedeel ci benn jotaay ne Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usmaan janna Ali fil janna Talha janna Abu Ubayda fil janna Abdurrahmaan ibn Awf fil janna Az-Zubayr al janna Sa'iid ibn uh, uh, uh, Abu euh, Sa'id euh, Sa'd ibn Abi Waqqas fil la Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna moo tax ñooy saxaaba yi gën a màgg nag ci saxaaba yonent bari saa saam du lool kese moo tax ah non parce que yonent bari saa saam ñi mu seedeel ne dañuy dem ajjana bari nañu ci saxaaba yi radiyallahu na Bilal mais bi ma sabaqtani fil janna mais Seydina Bilal yow saa bu ma duggee ajjana damaa dugg àjjana saa bu ba dégg sa tepp tepp dàll yi sa tànk yi sa tepp tepp dàll yi mais Bilal loo ma ñii di àjjana nekk sama kanam man ñu na <laughs> kon kon mooy loolu loolu du seede ne àjjana la jóg voilà ak yooyu kon du loolu kese moo tax ah. daa fekk ñoom loolu la yàlla dogal muy ñi gën a ci mbindeefu yàlla yi ginnaaw yonent yi ak eh, mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo ci gën a màgg muy fukk ñooñu léegi nag eh, kii nii muy abul aawar yi moo doon dàkkantalam eh, nga xam ne baayam ku siiw la woon baayam bokkoon na ci ñi nga xam ne muy Zayd ibn Amr frère kii la woon frère al Xattaab la woon moo Xattaab ñoo bokkoon yaay Xattaab mi jur Seydina Omar da sonal <laughs> <laughs> eh, bu baax parce que moom eh, daa gëmoon diine imaam Ibrahim alayhi salaatu wassalaam sori eh, abadatul awsaan jaabokatu xërëm yi ci waa Quraysh malgré fa ne woon demoon na Saam ak yooyu yëpp moom la sayyidatu Asma radiyallahu anha doon wax naan man dégg na gis naa ko euh, moom mooy bàyyi Seydina Sa'id bi muy Zayd ibn Amr ibn Nufayl boo fàttalikoo bon xaw ma dama naan boo fàttalikoo ci siira bi euh, bi nga xam ne ci la ñuy gis yonent bay saa saam jamonoy tumuraanke ca Makka waaw jamono yi nga xamante ne nii daanaka euh, mu wéetoon fa lool ci di wéetal yàlla moom dong avant sax révélation bi di ñëw bokk na ci ña nga xam ne ñoo doon dund comme moom euh, euh, pas moom comme ni mu ko doon dunde mais ñoo bokkoon ci côté waa Makka ñu ngi biir Makka waaye dañoo tumuranke biir Makka temps yooyu révélation bi officiel agul waaye bokkoon na ci moom mii Zayd ibn Amr ibn boo fàttale ko ak ñoom Waraqa ibn Nawfal ñooñu noonu euh, tuddoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna ak borom laylun daaj wa samaa'un zaatu abraaj ah laylun daaj waaw Qissub nu Saa'ida waaw ñooñu yëpp boo demee ci siira bi ci njàlbéen bi gisoon nañ leen voilà ñi nga xam ne jamono jooju bàyyi kii ci loolu muy Zayd na Amr ibn Nufayl sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma mu ne gis naa ko mu wiiru ci Kaaba gi naan yéen waa Quraysh yéen waa Makka seede leen yéen ñépp ne amul kenn ci yéen koo xam ne xëy na nekk ci diine Ibrahim ku dul man waaw waaw xërëm yi ñu doon jaamu da ko doon bañ moo tax bàyyi Seydina Omar dew nekkoon frère doon ko sonal di Xattaab <laughs> voilà <laughs> voilà dañ ko far buum ndax saa yaa Quraysh ñoom ñu ngi noonu quoi wal iyaazu wallahi wal léegi kii nag doom ji mooy Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ahadi bokk ci kenn ñenn al-ashara fukk al-mubashirina yi nga xam ne des leen a bégal al-mashhudi wala ñu leen koy wax al-mubashirina bil janna ak al-mashhudi lahum bil janna voilà imaam an-Nawawi fii al-mashhudi nga xam ne ñoom lañ seedeel ku leen ko seedeel yonent bi alayhi salaam waaw bil janna ci àjjana annahu qaala nee na moom Sa'id ibn Zayd mu ne sami'tu radiyallahu anhu mu ne dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man qutila képp ku ñu faat duuna maalihi fekk da doon défendre alalam ñu faat ko muy défendre alalam ñu faat ko ci fa huwa shahid kooku martyr la xam nga kooku mooy hadis biñ fàttali léegi saydna abdullah ibn amr doon ko wax euh, saydna xaalid ibn al-aas radiyallahu anhu naan ko xanaa yëgoona bimu naree jotek an basa <laughs> loolu bii passé dañ ko dem ba koy wax ñu noppi ñu ñu far ñu fàtte ko mooy xam nga euh, al imam al Munziri mu ngi naan waaye ñi nga xam ne dëgg la lii ku nekk mën ngaa def yi waaye euh, boroom xam-xam yi nga xam dëppoo nañ ci ñoom dañu ne ba mu des autorité bi kooku booy da xaalis yi nga xam ne dañoo ñëw di ñu dugal ñu muñ ci seenu tooñ léegi li ma bëggoon wax foofu bëggoon ko préciser mooy nga ne ma ah attention parce que an basakat autorité la woon te Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As bàyyiwu ko ci noonu ah <laughs> voilà loolu loolu dama dem ba koy wax dama dem ba ba bay coupé bi bi imam maa ngi naan naa ci ñëwaat par après bo ñu pare tij affaire bi sama xel génn ci <laughs> sama ñëwaat nii ñu ma koy dégluwaat dégg naa euh, après sama laata ma koy dégluwaat sax après bi ñu paree laa ne mu way loolu de fàtte naa ko sama xel lañ ci ñëwaat nii nag mooy euh, an baxa <coughs> rahimahullah ibn abi Sufyan ibn Harb de frère Muawiya Seydina Muawiya moo ko def gouverneur Taïf léegi te Abdallah ibn Amr daa ne woon Taïf ba mu bëggee bënn abu kii bi nu mu tudd Amr ibn euh, Abdallah ibn Amr fa ab bon la abu doon tay wala ndox mi jàll ba ca toolam ya Seydina Abdullah ibn Amr daa génn ak ay ay ay ay ay ñi nga xam ne ñoo leen moo leen yilif armé te pourtant c'est monsieur le gouverneur <laughs> wax gi mooy waa kon loolu nu muy demee noonu ñu ne la non attends parce que <laughs> euh, gouverneur dëgg la te loolu la yonent ba euh, saxaaba yi doon doxal di muñ ci jawru gouverneur yi nga xam ne xeetu ñoom Hajjaaj ibn Yuusuf yi nekk ñoom xalifa Hajjaaj Hajjaaj gouverneur omeyyade yi kese la woon waaw dafa doyoon waar ceeb moo tax ba muy jéem a menacé Seyna Anas Seyna Anas radiyallahu anhu xalifa bi la ko wax xalifa bi menacé ko <laughs> daal di menacé al Hajjaaj tawaay na ko yee gis nga ma gisee nga wax Anas dara ne ko demal sax këram nga daal di koy tuubal laa nga ne ko pardon waaw sinon rek <laughs> demal nga dem ñaan Seyna Anas ba mu la na gërëm na la bam bam ne la bam ne la jéggal na la waaw loolu mooy am <laughs> moom gouverneur la woon mais doon def ay kàccorte waaye gis nga gars yi dañ ko doon muñal voilà dañ doon muñ ci tooñaange yi doon def ñu ne la mais an basa nag lan moo tax kon Abdallah ibn <laughs> moom muñu ñu ne la boobu bon en fait li ñu gis mooy dafa am teqantal mooy an basa euh, nekkul woon da koo defoon rek parce que day jaay doole an basa nit ku baax la ku euh, sell la woon waaye amaana lu mu gisoon la jàpp ne bon comme que gouverneur laaj yooyu amaana moom man na def loolu voilà mais bi nga xam ne ci la gis opposition wu Abdallah ibn Amr te Abdallah ibn Amr saxaaba yonent bi alayhi salaam an doomu Abu Sufyaan la mel na sayyidu Quraysh mais wax naa la an basa du du du saxaaba jamono yonent bi alayhi salaam la juddu waaye nekkul woon saxaaba léegi euh, moom <laughs> non loolu nag li ko gën a waral mooy xam nga waa Quraysh ñoom fële lañ newoon quoi mooy Abu Sufyaan daa yéex a tuub wala moom huitième année bi la tuub an boobu bi bi kii di tuub. an ba sa deux ans la waroon am wala trois ans bi bàyyam ci tuub fatku Makka voilà côté yu mel noonu la waroon am quoi gone la woon voilà te boobu moom boo ak ñi nga xam ne gone yi saxaaba yi nga xam ne ñoom dañ doon juddu jamono yonent bi alayhi salaam Medina ñoom ñu leen ko indil yonent bi alayhi moom moom amul loolu waaw moom ba muy juddu bàyyam tuubagul woon muy Abu Sufyaan te boobu xale la woon léegi moo tax an waxoon naa la moo ñu nettali woon xadiis boobu mu jële woon ci sërëm yaay ummu habiba ramla bint abi sufyan di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa an sayyidina ummu habiba voilà kon euh, moom daa jàppoon ne loolu xam naa lu mën a nekk la mais bi mu gisee opposition kii après ñu ñëw ay def pour parler nga gis ne moom wuute nag euh, façon yi ñu la wax sànq ñoom xajaaj ñoom xajaaj boo ñëwee sax di leen euh, raisonné di leen fàttali mbiru yonent bi alayhi comme ñoom al asdaq ah, Amr ibn Sa'id waaw ah, du du du bi ko fi Abu Shurayh al-Adawi ñëwee di ko wax idan li ayyuha amir <laughs> gis nañ ko bi mu nee gouverneur moom gouverneur la tamit Médine di waajal armée yi ngir dem Makka euh, daal di daal di xare Makka foofu ndax nee na Abdallah ibn Zubayr ma fa ne nanguwul seen autorité bi fii daala kon dañuy takk xare ngir xare ak moom Abu Shurayh di saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu gisee lool mu jàpp ne ah man ra'a minkum munkaran ji xanaa day taxaw ñu xam ne responsabilité la te yonent bi alayhi salaatu waxoon na leen ko fatxul ca xajjatul wadaa ak ba muy ubbi ba muy ubbi Makka wok ba mu ubbee Makka keroog bi mu ubbee Makka la woon ne leen boroom bi moo def Makka sanctuaire foo xam ne borom bee ko wormaal bu lay borom bee ko wormaal mooy yéen na ngeen ko wormaal yéen jullit yi tamit ba lépp loo xam ne borom bi bëggu ko fi bu leen ko fi def waaw mu ne wa in taraxasa mu ne saa borom nag mayu ma lu dul benn waxtu boo xam ne man yeneen yonent bi sa salaam ci laa ñëw ci la ma may xare mooy bi muy ubbi Makka après mu delluwaat nekkat loo xam ne loolu lépp dañ ko fiy tere. bu kenn ñëwee nag sama gannaaw di taafarloo di taafarloo di di di ut naan voilà parce que rent bay saasaam defoon na ko nee leen ko boroom bi tabaaraka wa taala yeneen taamare saasaam la joxoon permission mais pas yow Abu Surayh de loolu digal loolu yeneen saasaam waxoon leen moo taxoon mu ñëw moo taxoon mu ñëw gis Amru ibn Sa'id al Ashdaq saway <laughs> Abu Umayya <laughs> ne ko ah permettez-moi oh monsieur le gouverneur maw jottali la wax yoo xam na ba ko yonent bay saasaan di wax samay nopp ñoo ko dégg sama xool takk ko samay bëta ngi xool yonent saasaan keroog bi mu koy wax wax ko li ñu wax sànk léegi ñu ne ko lan na la tont yow Abu Surayh li ñu ko ko waxee mu ne dama ko wax ba pare mu ne ma ginoo maa xam xam nga ñooñ dañoo réew xam nga ñooñu wute nañu ko an basa bu sore sore sore an basa sore woon na façon catégorie yooyu ah gouverneur <laughs> yooyu voilà <laughs> moo tax après di gàttoo sax ñu ne après boo xeex am na que xare am na ginnaaw gi moo ko Abdallah ibn Amr voilà ndax gaa biñ defee kii surtout Xaalid ibn al-As radiyallahu anhu ñëw gis Seydina Amr ibn al-As maanaam Amr ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As wax ak moom moom itam mu wax ko lan moo taxoon mu def lii mooy li mu def ngir défendre bi euh, loolu yonent bari saa saa moo leen ko digal la ah. waaw te yonent saa salaam li mu wax daa leer man la ki ñu faat duuna maal yi fekk da nga doon défendre sa alal fa huwa shahid waaw moo tax mu a ko amaa alim ta xanaa yëgoo Xaalid yow que ne yonent saa salaam moo wax lool <coughs> voilà mooy am ba sa sori woon naag façon yooyu quoi mooy loolu lañ mën a dégg loolu que ne Abdallah ibn Amr loolu la gisoon ne bon moom daa gisoon côté bi nga xam ne dëgg la. Euh, mooy man ra'a minkum munkaran moom daa jàpp ne lii non seulement ak tooñ la ci moom mais munkar la waaye mooy man na ko man na ko dindi euh, ay ay ay loxoom ah voilà bi ay ay ñi mu yilif yépp yëlee seen arme voilà amaana lool tamit bon euh, dissuasif na côté an ba sax mu côté monsieur le gouverneur <laughs> <laughs> ta'ala a'lam waaw <laughs> mais règle générale bi mooy lii al imam al-Munziri waxoon ne loolu mooy que ne hadith yi nag dañuy wax ne waaw yooyu défendre sa alal mais bu dee monsieur gouverneur la wala koo xam ne autorité la bu boobaa muñ leen ci seeni tooñ te seeni àq euh, jox euh, leen seeni àq yéegi seen ta seen àq yi leen yoral ak yooyu euh, mu ndax moom la waxoon seen Abu Dar waaw bu dee daa damaa dóor nag nangu sama alal mu na ko toppal nga dégg waaw wa in darabaka wa axada maalak wa yooyu yëpp mu na ko toppal nga dégg rek waaw même bu dee dalaa duur nangu sa alal parce que xam na ne révolte bi ngay def euh, mafsada yi muy indi moo ëpp njariñ yi ngay ut boo ko defee waaw loolu la quoi <laughs> waaw loolu la yeneen bi alei saat salaam ni nga xam ne moo xam ñun nag jotu ñaa xam tus wallahu taala alam léegi al imaamu al xaafizu nawawiyu waaye ñun àggalee guñu ñun ñii <laughs> dañoo fàttali ko affaire boobu kon léegi kon Seydina Abdallah Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu ahad al-ashara al-mashhur lahum bil janna mu ne sami'tu kon dégg na rasuulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kon yaqulu imran gisoon nañ ko man qutila képp koo xam ne faatees nañ la duuna maalihi fekk danga doon defaan sa alal fa huwa shahid kooku shahid la kooku gisoon nañ ko wa man qutila képp koo xam ne keneen qutila faat nañ ko duuna damihi mooy boppam waaw na doon defaan parce que lañoo ñëw bëgg koo faat moom ci boppam moo xam ne ñii mu défendre boppam gaa yi faat ko kooku shahid la mu ne wa man qutila képp koo xam ne daal dinañ koy faat duuna diinihi fekk diineem la doon défendre waaw muy lislaamam te kii mooy kan kii mooy martyr bi mooy shahidul maraka ki nga xam ne diineem la doon défendre ba ñëw jàmmaarloo yéeféer ñu faat ko kooku fa huwa shahid kooku shahid la wa man qutila waaye képp kees faat duuna ahlihi fekk njabootam soxna wala ay doomam la gaay bëgg a ñëw def leen lu dul noon mu daal di leen di leen ñu daal di koy faat foofu wa shahid kooku shahid la mu ne hadis bi rawaawu solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud nu mu tuddoon yaa <laughs> ibn al Ash'ath as yu as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu génn àddina kañ deux ah imaam at-Tirmidhi moo gën naan ne deux cent soixante-dix-neuf imaam an-Nasaa'i imaamu Muslim deux cent yu loolu dama lay banga seet ko loolu duma la ko waxaat cent quatre seetal li ci déggu wallahu kon mu kon ñaar ñi ñoo ko solo wa qaala Abu Dawud wa Tirmidhi ak al Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah wa qaala mi mu ko solo moom mu ne hadithun hadithun hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj bu njëkk mooy est-ce ñoom ñi dong ko ñu ne leen déedéet al imam Ahmadu ibnu Muhammad di sëriñu imam Abu Dawud solo na ko waaye naka noonu al-imaamu Ahmad ibnu Nas ibnu Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullahi alayhi solo na ko al-imam Muhammad ibnu Yazid al-Qazwini di al-imam ibnu Majah rahmatullahi ala al-jami' al-imaamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ngi ko awwalu kitaabu sunna baabun fi qitaali lusuus njaal beenu téerab sunna bi baabun buntu fi qitaali xeex ak al lusuus tojamaan yi sàcckat yeeg addu kalpe yeeg xeet yooyu waaw buntu bii moom buntu bii dama koo samp ngir leeral leen ne gis nga sàcc yi cookeeg ñoom xeex ak ñoom ba boo ci waaye bu deewee wala nga dee sax loolu baax na waaw <laughs> mu ne aywa mu ne haddathana xaret tojamaan yi kay ak tojamaan ñépp di nelaw mu yéeg suñ <laughs> xaadim ne <laughs> xaadim jaay Rashid hafizahullah nee na sàcc man naa sàcc man xaw ma lan moo ko dal ñépp ngi tëdd sëñ bi nga yéeg ci miir yi waaye sëñ bi wàccal miir yi sëñ bi looy yëg way sëñ bi wàccal dem naa fi lañ dafi loom soo sëñ bi wàccal ko muy rike la wëg ba kon muntu bii di wax ci xarek cacece kii sàcc yi mu ne haddathana ne tari nañu Harun ibn Abdillah mu ne suñu sëriñ di Harun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hafiz eh, rahimahullah moom génn àddina 243 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Dawud at-Tayalisi wa Sulayman ibn Dawud yaani Aba Ayyub al-Hashimi al-imam kon moom sëriñ imam Abu Dawud bi ci ñaari sëriñ la ko jëlee muy Abu Dawud beneen Abu Dawud at-Tayalisi muy Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud rahimahullah Abu Dawud at-Tayalisi al-Basri al-Farisi rahimahullah génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi wa Sulayman ibn Dawud di Sulayman ibn Dawud ibn Dawud ibn Ali ibn Abdillah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi Abu Ayyub al-Baghdadi al-Faqih moo tax mu ne yaani Aba Ayyub al-Hashimi loolu moo doon dakkantalam Abu Ayyub mais Sulayman ibn Dawud la tuddoon mooy Abu Dawud at-Tayalisi ak moom nii ñoo bokku tur ñoo bokku tur ñoo bokku turu seen baay Abu Dawud at-Tayalisi Sulaymaan ibn Dawud la tudd waaye tamit Sulaymaan ibn Dawud bi <laughs> beneen bi feeb dane eh, hadan Abu Dawud at-Tayalisi wa Sulaymaan ibn Dawud pourtant Abu Dawud at-Tayalisi Sulaymaan ibn Dawud la tudd moo tax imaam al al al Abu Dawud meen as-Sijistani as-Sijizi ne Aba Ayyub al-Hashimi kii nag Eh, bul jàpp ne ndax nit mën na gis ni ne bon est-ce que kii juumul est-ce que euh, bon que ne même personne bi la rek après mu newoon loo xam ne c'était ngir leeral mise en opposition ngir leeral ngir ngir leeral li nga xamante ne nii ngir leeral euh, euh, li nga xamante ne nii mooy que ne Abu Dawud ni mu tudd Tayalisi mu ne mooy Sulaymaan ibn Daawuud mu ne la déedéet yaani ci keneen la Aba Ayyub al-Hashimi di Abu Ayyub al-Hashimi rahimahullah léegi mu ne kon an Ibrahim ibn Sa'd mu jëlee ci Ibrahim ibn Sa'd di Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Madani rahimahullah al-Baghdadi nekkoon surtout ki nga xamante ne mooy Sayyidina Abdurrahman ibn Awf génn àddina la 182 ci wuute bi jaam rahmatullahi alayhi an abiihi kon Ibrahim ibn Sa'd mu jëlee ci baayam di Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Ishaq ñi ne Abu Ibrahim génn àddina la cent vingt-cinq am na wuute tamit rahmatullah alayhi an Abi Ubayda mu jëlee Abu Ubayda di Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir surtout Seydina Ammar ibn Yasir la radiyallahu ta'ala an kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu xamuma ko léegi moom ah, muy Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir wala noonu la ko wax an Talhata ibnu abdillah ibnu awf mu jëla ko ci talha ibnu abdillah ibnu awf ibnu awf abdu awf kii frère u abdurrahman ibnu awf mooy eh, mooy baayam talha bi voilà frère u abdurrahman ibnu awf bu tuddoon abdallah abdurrahman ibnu awf abdallah ibnu awf voilà talha doomu abdallah ibnu awf la radiyallahu anil jami' an sa'id ibnu zayd moom moo ko jële ci sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Adi ibn Abd eh, al-Uzza ah, ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah gis nga bokk Seydina Omar la <laughs> ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl <laughs> frère euh, al-Khattab moo doon bàyyi muy Sa'id Abul A'war génn àddina moom am na ñu ne l'an cinquante am ñu ne l'an cinquante am cinquante deux am ñu cinquante huit euh, kon mu ngi noonee euh, wallahu taala alam am na nan ñu wute far la génn àddina moom dafa am na ñu ne Médina am ñu ne mukk Kuufa am ñu ne non non non euh, aqiq sax la génn àddina ñu indi ko Médina suul ko fa am ñu ne déedéet yaay ne ci suufu Hira lañ ko suul montagne Hira Hira xam nga Hira ci Makka gaaru Hira ca suufu montagne ba am ñu ne déedéet dëkk waa Laxma ca Laxma fële Laxma ki Juzaam ca Sham foofu la faatoo wallahu ta'ala a'lam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna ahlihi aw duuna damihi aw duuna diinihi fa huwa shahid kanta al-imaamu eh, Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah Euh, moom da ko indi ci ñaari bërëb indi na ko ci abwaabu diyaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabul maa jaa fi man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid indi na ko tamit ci abwaabu diyaat ba léegi mais feneen baabu ma jaa man qutila duuna maalihi waaw même bi la non da indi ñaari ñaari version voilà da cee indi euh, quatorze dix-huit a quatorze vingt et un léegi wu nga xam ne mooy quatorze vingt et un mu ne haddathana Abdullah al imam Abu Isa at-Tirmidhi mu ne haddathana Abdul Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi Abd ibn Humayd bi Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullah Abu Muhammad génnaat na la deux cent quarante rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarani Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd mu ne ki ma xabaare man dangu mooy Yaqub mi nga xamante ne mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf gis nañ ko sànq abu euh, non non euh, doom baay ji lañ gisoon muy Yaqub ci Yaqub Abu Yusuf al-Baghdadi génnaat na deux cent huit rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abi baay gis nañ ko mooy Ibrahim ibn Sa'd an abihi Ibrahim jële ko ci baayam ci Sa'd moom it gis nañ ko an abi ubayda gis nañ ko sa ibnu muhammad ibnu ammar ibnu yasir bi sut ah, ammar ibnu yasir rahmatullahi ala aljami an talha ibnu abdillah ibnu awf moom daal dinañu ka gis sànq eh, an sa'id ibnu zaydin moom itam gis nañ ka mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid hada hadithun hasanun sahih moo tax imaamu Nawawi ne ba mu ko solowee imaam Tirmidhi ne hada hadithun hasanun sahih mu ne wa hakada naka nii rawaa ghayru wahidin la ko solo ku dul kenn an Ibrahim ibn Sa'd jële ko ci Ibrahim ibn Sa'd nahwa hada bi mel ni wa Yaqub huwa mu ne Yaqub mooy doomu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri rahmatullahi ala al-jami' léegi ginnaaw kon taxrij beeg yooyu kon hadis bi premièrement waaye nañ continuer liñ doon def mooy di annoter mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii dina day leeral ñoo xam ne mbooloo moo xam ne ñoo am dara yaay martyr mais àllaaxira la ñuy am yool ba yoolu martyr mais dañ leen di sang dañ leen di jullee wuteeg shahidul maaraka boo sàttale ko gisoon nañ ñu ngi doon xool hadis bu ñëw ñu compter amoon nañ fii ñëw te répété même bu nee dafa répété wu dañ ne woon benn kese nga koy considéré gisoon nañ ci hadis sayna Abu Hurayra bu njëkk ba al mat'un wal mabtun al mat'un mooy le pestiféré ki nga xam ne peste bi ci la fi génn àddina wal mabtuun ki nga xam ne biir buy funki di metti ak biir buy metti ci la génn àddina wal ghariqu ki lab muy ñett ki lab noyaat moo xam ci déeg wala ci teen wala ci géej wala en tout cas fépp foo xam ne wala ci piscine fépp woo xam ne daal fu ñuy noyé la mu daal di fay noyaat wala ci fleuve wala loolu kooku shahid la wa sahibul hadmi ki nga xam ne fa mu nekk tuwaaba téeg ba moo wadd ci kawam mu faatu voilà tuwaabee daan wa shahidu fi sabilillah moo doon cinq ki faatu ci toolu xare voilà moom dana woon en dehors de kii mais bon dañ noon nañ ko ci boole waale wan wan maata léegi beneen yoo xam ne mu wan maata fi sabilillah fa huwa shahid mooy ki nga xam ne moom dem na ci toolu xare la dem ne doy dafa faatu mais du benn noonu ko gaañ moo ko faat ma amaana dafa daanu après wala euh, mu am accident wala seen oto bi daal di ex kii daal di euh, def ay tonneau euh, accidenté mu faatu walla leneen daal di koy faat lu wuteeg noon bi kooku waxoon nañ dañ ko ci boole même bu dee mook shahid bi ndax shahid bi yéeféer bee ko faat ñoom ñaar yéppañ ci toolu xare bi yéeféer bee faat kenn ki kenn ki moom dafa faatu leneen a ko faat kon ñu boole woon ko ci mu doon six léegi ñu ngi woon sept bi moo doon xadiis bi ñu génne génn mooy man qutila duuna maalihi ku ñu faat fekk yaa nga doon defaan sa alal kooku shahid la voilà léegi nag mu des fii léegi nag ñu continuer nag xool hadis bi ñan ñoo fi yokk moom nañ xool dane moom naa saa Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr nu Nufayl mu ne dégg na saa saa ne man du na maali fa huwa shahid ku ñu faat fekk doon défendre alalam shahid la kooku mooy ala mooy hadis bi ñu génn kon mooy fet bi ba léegi jarul ñu koy compte wa man qutila duuna damihi ki nga xam ne dañ ko doon dañ koo faat fekk boppam deretu boppam la doon aar nga gaay bëgg a ñëw parce que voilà jàpp nañ ne voilà yow waroo fee nekkati ci àddina bi ñu bëgg laa faat noonu rek voilà yu mel noonu nga defaan sa bopp loolu ay moo xam ne agresseur wala ñeneen daal di ñëw bëgg laa faat bu boobaa jëw sa kër bëgg laa rey assassiné nga défendre sa bopp kooku bu dee dañ koo faat ci noonu shahid voilà léegi mu des wa man qutila duuna diinihi léegi képp ku ñu faat duuna diinihi kii nii fekk diineem la doon défendre kii mooy shahid bi parce que shahid bi al ah, shahidul maaraka lan la doon defaan buy buy xeex a yéeféer yi lu dul diine voilà ndax man qaatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah yooyu saa saa képp ku xare ngir eh, kalimatu la ilaha illa allah muhammadu sallallahu alayhi wasallam kaw lu dul moom kooku kooku kooku shahid la te kii mooy duuna diinihi diineem la doon defaan moo tax kii jarul ñu ko ci boole naan neuf ah. mooy mooy shahid bee rek voilà même bu dee ne bon ñoom euh, euh, am na ñoo xam ne bu ñuy compte dañ ko ci boole mais moom nañ ko ci génne parce que euh, duuna diin diini yi moom ah kooku mooy shahid bi rek voilà kon mu ngi noone man qutila duuna diinihi fa huwa shahidu léegi kon kooku nañ ko bàyyi kon neuf kon kan mooy neuf bi neuf bi mooy man ko qutila duuna ahlihi fa huwa shahid koog la ci teg kon lool mooy neuvième képp koo xam dañ koo faat duuna di duuna ahlihi fa huwa shahid koo xam dañ ko faat njabootam gaa yi ñëw wala bëgg a faat moo xam soxna wala doomam wala liyam moo muy muy defaat ñooñ ba fa bañ faat ko kooku noonu shahid la kon kii moo ci yokk muy neuvième am nañ duuna damihi man qutila duuna damihi fa huwa shahid wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahid kon ñaar ñi ñoo yokk kon ci bayaanu buntu bi leeral ba léegi ñi nga xam dañu yor darajaay martyr kon bu ñu récapituler ci ñi amagul am nan le pestiféré benn ku ma wax rek mooy un jàpp ki nga xam ne dafa faatu ci peste ba ki nga xam ne biir buy mettee ko faat ki nga xamante ni dafa lab muy ñett ñeenteel ki nga xam ne tuwaa bi wala téegu néegama wadd ci kawam wala ñi nga xamante ne dañu toog benn nooto explosif wala daal di waddal immeuble yi ne foofu yëpp ñu daal di faatu waaye juróomeel bi mooy ki nga xam ne dafa faatu ci toolu xare juróom ñaareel bi mooy ki nga xam ne dafa faatu ci too ci toolu xare mais du yéeféri yi koy rey ki jiitu léegi mooy kii di yéeféri rey kii nag moom dafa faatu waaye benn yéefér reyu ko waaye ki nga xam ne moo ci tegu di juróom ñaareel bi mooy ki nga xam ne qutila na maali ki nga xam ne alalam lañ naroon nañ ne tungaan jël ko mu koy defaan bañ faat ko kooku shahid la huitième bi mooy man qutila duuna damihi fa huwa shahid ki nga xam ne dañ ko faat fekk da doon défendre deretu boppam mooy li nga xamante ne mooy boppam ñu faat ko kooku martir la waaye ki ci tegu teg mooy ku mujj ko ñu gis wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahid képp koo xamante ne ni faat nañ la fekk ki nga doon défendre mooy sa soxna walla sa njaboot ñu daal di lay faat ko ku shahid la kon nag foofu mooy ñii kon neuf lañ gis bii di ñëw benn xadis moo ci des ci bunt bi waxoon nañ la bul fàtt liñ la waxoon dañuy gis xadis yi indi yépp ñu ngi renancé après ñu xool imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax moom lu mu joxe woon seize wala dix-sept wala quinze <laughs> hein après ñu xool ñi nga xam ne ñoo manqué waxoon naal imaam al-Suyuti cinquante-sept la ci indi ci asbaabu saa abwaabu saada fi asbaabi shahaada foofu moom def see indi ñu bari waaw cinquante-sept waaye e, du foofu la ñuy jël dañuy yem doyloo rek imaam al-Haafiz Ibn wax xool quinze yi mën di wala di sept yi est-ce que ñan ñoo yokk ci ñun ñuy recenser fii am nañ neuf pour l'instant kon nag ñu yem nii.